أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wa samaaniin ba'dal mi'atayn wa an ibni umara radiyallahu anhumaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man daraba ghulaaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaaratahu an ya'tiqahu rawaahu muslimun rahimahullahu ta'ala fa inna kaffaaratahu an yu'tiqahu rawaahu muslimun rahimahullahu ta'ala kon al imaamu al haafidu an-nawawiyu eh? rahimahullah mu ëndil ñu xadiis bi nga xam ne moo nekk moo ci tegu ci suñu buntu bi ci suñu buntu bi di baabu nahyi an ta'dhibil abdi wa dabba wal mar'a ba ni mu jeexe ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiisu mille mu ne woon waan abi Mas'udin Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu annahu qaala kuntu adribu ghulaaman lii bis-sawt fa sami'tu sawtan min khalfi i'lam abaa Mas'ud walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy mille six cent cinq kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa ba léegi mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci doomu Umar ji radiyallahu anhu di Abdallah radiyallahu anhuma anna nabiyya kene yonent sallallahu alayhi wasallam qaala nee na man daraba ku dóor ghulaman ab jaamam lahu bu ko ñeel xaddan teg ko ab pen lam yatihi boo xam ne defu ko waaw jàpp jaam bi di koy teg benn pen boo xam ne moom defu ko aw latamahu wala boo mu mbéj ko waaw wala mu daal di koy mbéj tël waaw fa inna kafaarata kooku loolee nga xamante ne nii moom mooy li nga xamante ne moom mooy ak payam li liy far li nga xam ne mooy far jëfam joojee nga xam ne ñaaw na ta na mooy lan an yu'tiqa an yu'tiqa ataqa yu'tiqa an yu'tiqa mooy mu libéré ko waaw waaw mooy saay nga libéré ko loolu la loolu la mooy doone voilà euh, comme que jaam la rek grawul non après bu dee jaam nag léegi lu la neex ngay wax boo ko dóoree nga teg ko ten boo xam ne ne waa woo def nga daal di koy teg en tant que sangam ah loo xamante ne dara la ko defut benn wala nga ñëw daal di koy mecc tël <laughs> waaw loolu yooyu yépp nga def ko na la leer ne boo ko defee. Euh, loolu bu ëllëgee yow kafaaraam boo bëggee ëllëg doo am problème mooy nga daal di koy libérer te gisoon nañ xadis mille cinq cent soixante trois bi nga xamante ne ci la kii doon wax ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi yaqul man qadhafa mamlukahu bizina yuqaamu alayhi al-hadd yawm al-qiyamah an yakuna kama qaal képp koo xam ne dafa jam ab jaamam mais kii da doon njaaloo waaw mu ne yow moomee yawmal qiyaam dinañ la teg mooy pen bi ñu teg daan bi ñu teg képp koo xam ne dafa jam nit dinañ la ko teg wax ko lu du daal di koy yàq deram tuumaal ko njaaloo lañ ci wax yow dinañ la ko teg waaw xanaa illaa lulul am yakuna kama qaal xanaa mu nekk comme ni ko waxe muy dëgg waaw moo tax man qadafa mamluka wa huwa bari'un mimma qaala wa julida yawm al-qiyaama haddan illa an yakuna kama qaal ci beneen riwaaya bi waaw kon képp koo xamante ne nii kon mooy du sama jaam la rek lu ma neex laay def ah non gisoon nañ ko chapitre deux cent soixante-six baabu tahrimi sabbil muslim bi ghayri haqq bi tamit baabu nahyi an ta'dhibil abdi wad dabba wal mar'a wal walad bi ghayri sababin shar'iyyin aw za'idin ala qadri adab mooy bi ghayri haqq rek voilà kon mu ngi noonu mu kon imaamu muslim rahimahullah mooy ki nga xam ni moo kaa solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est al imaamu abul husayn muslim kese moom moo ko solo ñu ne la déedéet te sax dinañ ñëw ba pare alhamdulillah ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ak mbokku taalibam al imaam abu daawud ñoom ñoo ko solo rahmatullahi ala muslim kitaabul aymaan gis nga baabu suhbatul mamaalik wa kafaaratu man lasama abda buntu wa bii paas lañ la ne xadiisu suwaydu bi la mujjee indi ñett yi teg ci mais bi mu njëkkoon mooy xadiisu ibnu abu mas'ud yi yooyu mais sauf que bii moo jiitu woon ci ibnu umar yi moom la jëkk a jiital Eh, eh, ñaar nag la ci indi dooru indi nag xadiisu ki nga xam ne mooy Suwayd après daal di teg xadiisu Abu Mas'ud moom la mujjee kon al imaam Abul Husayni rahimahullah kitaabul aymaan baabu sohbatil mamaalik wa kafaaratu Abu Kaamil Fudayl ibn Husayn al-Jahdari gis nañ ko ci Abu Kaamil di Fudayl ibn Husayn al-Jahdari Euh, al-Basri rahimahullah si yowoon ci Abu Kamil al-Jahdari gane àddina 145 génn àddina 237 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abu Awana mu ne ngi nettama Abu Awana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awana al-Wasiti al-Basri al-Hafiz al-Bazzaz gane àddina 122 génn àddina 175 rahmatullah alayhi an Firasin moo ko jëlee kuñ naan Firaas di Firaas ibn Yahya al-Hamdaniyu Abu Yahya al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina cent vingt-neuf mooy at bi nga xam ne moom la euh, kii génn muy as-Sabi'i euh, Abu Ishaq as-Sabi'i rahmatullahi ala jami kon Firaas an Zakwan Abi Salih mu jëlee ci Zakwan Abu Salih As-Sammaan az-Zayyaat al-Madani borom import export génn àddina lan rahmatullahi alayhi an Zaazaana Abi Umar hmm? Zakwaan keroog <laughs> moo doon laaj Abu euh, Abu Ibn Umar mi naan ko waaw mooy naan bu kenn ci yéen yeneen saa sam tere nekk ñett ñaar ñi di waxtaan bàyyi kenn ki mu ne waa bu nekkee ñeent nag mu ne ko laa yaduruk loolu du lool mais bii jëlew ko directement ci ibnu Umar moom Zakwaan di borom import export Abu Salih taalibi bu siiw ci imaam Abu Hurayra la gënoon a taqool an Zaazaan abi Umar mu jële ko ci kuñ naan mu muy riwaayatu taabi'iin an taabi'i taalibi sahaaba jële ko ci taalibi sahaaba di Zaazaan Abu Umar al-Kindiyu al-Bazzaaz al-Kuufi rahmatullahi moom nag mu ngi génn àddina la 82 euh, wallahu ta'ala euh, euh, a'lam léegi moom Zazan an Abi Umar Zazan Abi Umar mu ne qaala <laughs> waaw mu ne ataytu damaa dikkal Ibn Umar radiyallahu anhu damaa dikkal man Zazan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Qurashi génn àddina ñii ne 73 ñii ne 74 radiyallahu anhuma mu ne waqad ataqa mamlukan maa ngi ñëw fekk mu daal di libéré benn maam benn jaamam quoi qaala nee fa axada min ardi uuda ibnu umar daal di jël ci suuf si benn yat benn bant yëgati ko ci suuf aw shay'an wala benn mbir fa qaala mu ne maa fiihi min al ajri maa yaswi am ci yeneen wa maa yusaawi hada mu ne amul lii ma libéré li jaam bi ma libéré amul ci pay lu tolloog lii illaa lu dul am anni man sami'tu rasulallahi ndawal yàlla saa sam yaqulu mu naan man latama mamluka képp koo xam ne mbéj na ab jaamam aw darabahu wala mu dóor fa kafaratuhu la koy kafaaraal lam koy fare bakkaaram boobu mu def an yu'tiqo mooy mu daal di koy libéré daal di koy libéré hmm? euh, boobu la ci indi fii Euh, après mu di beneen mooy bu dee ni mu ne wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna mu ne nettali sama ñaari sëriñ Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri az-Zamin gane àddina 167 génn àddina 252 wa ibn Bashar moom itam gane àddina 167 génn àddina 252 di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan di Bundar di seexam Euh, ñoom ñaar ñëpp di sëriñu waa kutubu sitta mu ne kaddu yi nag sama sëriñ bu njëkk bi di doon musanna bi la qaala mu ne nee haddathana Muhammad ibn Ja'far ñu jëlee ci Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah si woon ci Ghundar génnaat na 193 nekkoon bàyyi jiitle ki mu jëlee nekkoon ba ki mu jëlee mooy nekkoon bàyyi jiitle mu ne haddathana Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti gane àddina 82 jàpp 87 génn àddina 170 amirul mu'minin an Firas gis nañ ko sànq qala sami'tu Zakwan rahmatullah ala al-jami' yuhaddithu an Zazan anna ibn Umar da'a bi ghulamin la mu ne Ibn Umar dafa woo benn eh, jaamam faraa bi mu ko woowee jaam bi ñëw faraa bi dhahri athara mu gis ci ginnaaw jaam bi mooy ndigg bi ay trace fa qaala lahu mu ne aw jant dama laa def lu metti sa trace yi fan la jóge loolu ma gis sa yaram yi am trace man la ko def man la qaala laa jàmbi na ne ko déedéet du yow de nee na daal qaala Ibn Umar ne ko fanta atiq lu mu ci man di demee du man ak du man ma yow libre nga qaala thumma akhadha shay'an min al-ard ginnaaw gi Ibn Umar radiyallahu anhu am lu mu jël radiyallahu anhu maa jël dara ci suuf fa qaala mu ne maa lii fiihi min al-ajri maa yazinu haadha aw ma ci pay lu toll nii sauf que rek moo ma tax a jóg inni sami'tu li tax ma def lii mooy damaa dégg rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man daraba ghulaman ku dóor ab jaam lahu bu ko ñeel haddan ab pen lahu lam ya'tihi boo xam ne defu ko waaw nga teg ko loo xam ne daan la boo xam ne bu sharia boo xam ne ndeke defu ko aw latamahu wala mu mbéj ko fa inna kaffaratahu lii far jëfam joojee moom sangam an yu'tiqahu mooy mu daal di koy laay libéré voilà voilà mu daal di koy kon nag mu ngi noone wallahu taala alam hmm Allah hmm Allahu akbar kon hadis baa ngi nii nii la al imaam Muslim indee ñaar yi léegi lëkkaale mag suñu bunt bi mooy li imaam Umar wax jële ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam képp koo xam ne dóor na ab jaam loo xam ne pen la dara daraba ghulaman lahu haddan waaw yàllaa ko tege waaw nga ne da nga koy dóor waaye sauf que yow li ko dóor ah defu ko de waaw yow da nga teg penu ku njaaloo xam nga jaam bu njaaloo kenn du ko ray parce que moom day am nisfu ma alal muhsanaat mooy jaam li nga xamante ne moom lañ koy teg ci daan daanu sariya yi moom xaaj bi lay jël ñee kenn du jël du jël euh, duñ ko teg penu bam bam mat sëkk déedéet loolu moom kenn du ko teg voilà léegi nag fa in atayna bi fahisha waaw fa alayhinna nisfu ma ala al min al adab ñoom kenn du leen teg pen bu bu góor yi di am lu toll noonu xaaj bi lañ leen di teg moo tax kenn du ko ca ci loolu léegi yow nga jëw dóor ko dóor yiñ ko war a dóor alors que sauf que njaaloo goog nga ko tuumaal defu ko de voilà léegi loolu la wax wala boog nga nekk ko kom la gaa yi la defoon ñoom mbokk suway di ba doom ja ak paaba nga ne ko rël ne hë daal di ne euh, ubbi lex bi léegi yow te defu ko léegi yow mooy nga conscient parce bu dee ne waa ji da koo teg daan ba pare mais dafa juum ci àtte jàpp ne lool la kooku waxuñu ko mooy moom sincère na mais bu dee ne reconnaître nga ne ah man kat damaa juumoon bi bu boobaa nag fa kafaaratuhu li nga xam ne moom mooy effacer far sa jëf joojee mooy an yuntiqa mooy mu daal di koy libérer waaw al imaam al hafiz an kon lii di wane gravité wu tere boo xam ne lañ aaye kon dóor ab jaam voilà ci noonu rek ci maali foro wala même hatta li nga xam ne yàllaa ko farataal sax muy ab pen loolu ndaa ko leen ci daboo ñëwee ba teg ko ko xam ne ndax erreur judiciaire day am saa su ne bu dee leen saa moo ne yéen na ngeen di ñëw ci man di ma diis ay mbir amaana nag ma leen di àtte kenn ci yéen moo gën a leer wax da xam ne expliquer keneen képp koo xam ne jël naa àqu jàmbur jox ko ko na nga xam ne safara laa la jox yaay seet nag bu la neexee nga jël bu neexee nga ba bu dee yeneen saa salaam yow moo ubbil boppam port boobu moo ne lii nii da koy dal lan ngay xalaat kon ci keneen ku dul moom moo tax juge yi mën nañu def erreur waaw nit ki tamit man nga ci juge sa lu mu def nga def waaw loolu bu dee dafa juum te xamu ko kooku waxuñu ko mais mu reconnaître après mu mu mu feeñ affaire bi leer na dafa juumoon waaw kay bu boobaa na def mooy ni muy faje bakkaaram boobu ndax lool mooy kon bugal na kii ci loo xam ne waru koo na a bugal mais gis nga daal tant pis ah c'est pas grave ah j'avais la bonne intention ah non tant pis ah t'es mon fa kaffaratuhu fa inna an yu'tiqa yeneen saa saa am na léegi li nga xam ne moom lay kafaara mooy mu daal di koy libérer léegi nag libérer googu moom la Imam An-Nawawi ne mu ne qaala al fi hada alhadith ar-rifqu bil mamalik wa husnu suhbatihim wa kaff al-adha anhum mu ne hadith bii dañ ciy jànge mooy di e, nekk koo xam na ngay teey dal jëflante gu rafet ak ñi nga xam ne ñooy jaam yi léegi nag boo ñu ne jaam yi instant yi nga ne jaam amul ñu ne mooy képp koo xam ne sa ronu loxo la nekk yaay chef am yaay patron am wala yaay kilifaam yaay ay mbiram wala en tout cas am nga ci moom looy gérer loo xam di ko def loo muy def di ko bàyyi loo muy bàyyi yu mel noonu mooy nga dal ak ñoom doxal ñoom dox leen bu rafet aw husni suhbatihim rafetal àndandoo gi ngay ànd ak ñoom wa kaffil adaa anhum lépp loo xam ne lor la nga leen koy euh, mooy tulu quoi amul ne man maay jàngale oustaz bi di dóor taalibe yi ci loo xam defuñ dara waaw di leen dulli di leen wulli fay léeg-léeg sax dañ leen dóor dem ba ci biir xam ne kii yow yaa juum nga gis gaa am nañu rëy nañu taxaw ne ah man de damaa juumoon ndàngam ak ndàngam déedéet ñuy continuer waaye dara waaw di ñu leen koy wax sax ñu xam ne juum nañ mais ñu siisu ci seen njuumte kooku xamee léegi ki ñun dulli noonu dóor ko ba muy waaja a dee moom moom léegi lan wala yaasu billah parce que wala yaay bu sëriñ daara bi wala yaay nàngam bi wala yaay professeur bi de français bi de primaire loolu foo ko teg tegoo ko fen voilà rafetal wa kaffal ada anhum di leen fegal lor saa loo ci man waaw mu ne wa ajma al muslimuuna boroom xam-xamu jullit yëpp nag <coughs> daal di nañuy dëppoo ala anna itqahu bi hada laysa waajiban mooy libéré gii yeneen saa sa wax fii nekkul loo xam ne lu war la wa innama huwa mandub lool nag dañ koo sopp rajaa kafarati dhanbihi ngir amee ci yaakaar boo ko defee boroom bi nga xam ne moo la gën a am kàttan ci sa kaw fàttala ko bo <laughs> Abu Mas'ud bi radiyallahu anhu hadith boobu moom mu jéggal la sa bàkkaar yooyee nga am yaakaar mu defal la moo tax ma ne la yeneen saa sa fële dafa taal dafa dafa jóge mooy waay biñ dajee seen jaam bi ñoom Suwayd la gën kawe la leen digal mooy léegi libéré leen ko voilà waaw libéré leen ko voilà kon mu ngi noonu mu ne fii bokk na ci izalatu isma zulmi mooy di dindi bàkkaaru tooñ boo tooñee waaw nga def lu baax place lu bon la nga defoon. waaw wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha gisoon nañ xadis boobu ci Riyaad bi te nga toppale lu baax boo defee lu ñaaw bu ko defee lu baax loolee daal di effacer lu ñaaw loole le waaw waaw mu waaw ah, waaw wa tastawi al hasanatu wa sayyi'atu yamuñu waaw ko defee lu ñaaw defal lu woon yow nag def nga loo xam ne lu baaxul la bàkkaar boobu dindi ko mooy nan ngay dindee bàkkaaru tooñ googee mooy lii bokk na ci nga kafaara noo koy defee mooy nga jéggal nga nga libéré ko waaw mu ne euh, loolu de façon mu ne li nga xam nag boroom xam-xam yow mi mastadallu bi li adami wujubi tafi te ne libéré jaam bi du farata mooy hadiisu Suwayd bi ibn Muqarrin biñ gisoon moom yeneen saa saam da leen digal ne leen léegi euh, euh, libéré leen ko biñ bëjee jaam ñu ne ko mais amuñ ko dul mu ne léegi fal yastaxdimuha lu leen tere léegi liggéey loo leen ko fa ida astaxnu anha bu ngeen paree ci moom fal yu xallu sabila ngeen bàyyi euh, yoonam mu jàll voilà mu ne qaala al imam alqaadi Iyaad wa ijmaa al ulamaa annahu laa yajibu i'taaq abdi li shay'in mimmaa yaf'aluhu bihi mawlaahu mithla haadha al amr al xafiyu qaala waxtalafu fiimaa kasura min zaalika wa mu ne al imaam al qaadi Iyaad boroom xam-xam yi de dëppoo nañ ko ne warul boroom jaam bi mu libéré jaamam ci li nga xam ne moom lay def jaamam bi yu mel nii bu dee ne duur bu ndaw la comme mbéj xam garaaw na mais bokkul ak quand même Abu Mas'ud doon def duur yu metti yooyu qaala mu ne waxtalafu wuute nañ fiimaa kasura bu dee ndaw lool ñoom d'accord nañ ne loolu moom kenn loolu libéré ci warul mu ne waaye nag wute nañ fii ma kasura min zalika shana waaye bu dee nag daa ji daa dóor au delà du raisonnable comme ni imam Abu Mas'ud doon def dóor dóor waa ji ba yëgul sax kàddu bu déggee kaddu sax du xam ne kay wax ak moom kan la jéggi les frontières vraiment ñàng ci dóor yi ak niñ jéggee do man darab min darb mubarraf mooy dóor boo xam ne day dag di yàq loo xamante ne li ghayri mujibin li dalik amul dara lu waral tuur yooyee wala boog aw xaraqahu bi naar wala koo xam daa jàpp jaamam wala ku mu yilif daal di koy lakk ci safara aw qata wala boog mu dagg benn udwan lahu benn cërëm aw afsadahu wala mu yàq benn cërëm aw nahwa daalika ma fii musla li nga xam ne mooy ak décapité ak yàq da cee am ak dagg yaram ak yu mel noonu mu ne lii nag wute nañ fa dhahaba malikun wa ashaabuhu wal layth rahmatullah alayhi la itqil abdi ala sayyidi bi dalik imaamu Malik ne bu dee lii la mook Malik yi mbokkam yi ak ki nga xamante taalibe ak al imam xaritam bi rahmatullah alayhi kenn ku mel nii moom de toute façon ku fi def lii sa jaam day war ci sang bi mu libéré jaam boobu waaw mu ne wa yakunu wala waaye nag du dañ du du du tee mooy comme bu libéré jaam euh, le fait que mooy nekk mooy méngoo googu moo ko yor loolu dañ koy bàyyee mais nag dina ko libéré du yem foofu rek wa yu'aqibu sultaan ala fi'li autorité yi dinañ ko teg judiciaire yi wut réewum julli dinañ seet li nga xam ne mooy daan bu yi ñu daal di koy teg waaw yare ko ko wala sa'irul mu ne nag li de wa qala sa'irul ulama la yu'taqa alayhi ne moo yeneen borom xam-xam yi rahmatullah ñu ne non pas contrairement ak imam Malik ak mbokkam yeeg ak imam al-Layth rahmatullah alayhi wax ne non loolu mooy mooy goreel gi warul waaw waaw mu ne waxtalafa wuute na ashabu malik euh, mooy maliki yi fii maa law xalaqa ra'sa al aw lihyat al abd mooy sang boo xam ne am nit ñoo xam ne dañu créer dañuy mer rek ñëwul fii daal di lay ndel xam nga loolu loolu dafa am dafa lool dafa xarama ah. dañ ko tere mooy doo ñëw di punir nit di ko punir nel wala yu mel noonu bu dee da ko war a wat man nga ko wat comme normalement karawam bari na nga gis na nga ko war a wat waaye ah def nga lii duul bi moo tax laa wax waaw def koom dal loolu daa bokk ci humiliation yi dañ koy tere mu ne wute nañ nag ci ki nga xamante ne dafa wat bopp koo xamante ne ab jàmbu jigéen xam nga jigéen waruñu koo wax jigéen du wat ah watu tuuli ndol ndal fondang déedéet voilà moo tax aj gi ak umra yi bu demee moom du watu ah allahumma arham lil muhalliqin ñu ne ko yeneen saa salaam wal muqassirin mu ne allahumma arham lil muhalliqin ñu wax ko ñetti yoon mu wax yàlla yërëmal la ñi nga xam ne ñoo watu ñu ne ko waa ñu wàññi mu ne mu répété waat baamu ñi nga xam ne ngir ñu ngi watu ñu waxaat ko ba ñetteel mu ne ñu watu ca ñeenteel ba mu door a wax wal muqassirin loolu jigéen man na ah kon nag bu boobaa man bu ma demee foofu safaa dox sama bu dee damay ba def sama safaa ak marwa léegi damay nelu déedéet doo nel waa da ngay wàññi sa karaw da ngay boole sa karaw yëpp am loo dagg sa cat ba naka noonu aj léegi nag sang boo xam ne xaw ma lu ko jaamu bu jigéen def mu mere ko daal di koy nel waaw wat ko waaw bul zéro waaw daal di koy wat léegi nag boroom xam-xam yi wute ko def wala aw lihiyata al abd wala mu am jaam boo xam ne dafa am sikkim ñu ñëw wat ko lii day war ne wat sikkim dafa xaram voilà sinon doonuñ ci woon doonuñ ci woon nekk di di di di di di wute nii quoi léegi nag ngay gis ñu naan non nee nañ dañ koo sib doo bàyyi wax lu amul Shafi'i yi ñoo la ne dañ koo sib sib googu mooy daf xaram lañ la wax waaw léegi ñu ne la wala boog nga wat sikki mu jaam bi waaw loolu it wuute nañ ci mu a wax tajja Malik bi hadith ibn Amr ibn al-As fi alladhi jabba abdahu fa ataqahu an-nabi sallallahu alayhi mooy lii ñoom dañoo jàpp ne mooy waa Malik yi dañ cee wuute am nañu ne tamit ba léegi lii day waral libéré ku def lii ab jaamam dañ koy libéré mu ne imaamu Malik bi mu tegtaloo rahmatullah alayhi mooy hadith sayyidina Amr ibn al ah, ibn Amr ibn al-As mu Abdullah ibn Amr ibn al-As nga xamante daa eh, watoon hmm, eh, eh, ab jaamam yoneen saa saam daal di koy libérer voilà eco daal di koy libérer mu jeex comme que ah, loolu la mooy loolu daa nekk yoo xamante ne du affaire Euh, yoo xam ne dañ koy prendre à la légère lii lépp day wane gravité wu quand même mooy di dóor euh, li nga xamante ne mooy ab jaam ci loo xamante ne nii mooy euh, amul benn loo xamante ne kii kii lu lu kii quoi lu sharia daldi Euh, dal di may quoi voilà waaw waaw moo fi daggee kenn moom ah di ñëw dagg garaw kii yolu saasam ay ca libéré leen ay wa libéré leen ko mu jeex kon lii lépp day wane kon gravité li nga xam ne mooy buggal ab jaar ci façon yooyu rek ak yi fi euh, maali forook yi fi metti yooyu wallahu taala